yaa ayyuha alladina aamanuu laa yaxillu lakum an tarisu nnisaa karha wala tacduluuhunna litadhabuu bibacdi maa aataytumuuhunna illaa an yaatiina bifaaxishatin mubayina wa caashiruuhunna bilmacruuf fa in karihtumuhunna fa'asaa an takrahuu shay'an wa yaj'ala Allahu fiihi xayran kasiiran suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laayaab fukk bi ak juróom-ñeent mu ne yaa ayyuhalladiina aamanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal laa yaxillu daganul lakum daganul ngir yéen antarisu ngeen di ngeen nekk ñoo xamante ne da ngeen di donn an nisaa jigéen ñi karhan ci force di leen force ne par force yi ne leen di donn mel ni am marchandise wala ta'duluhunna te bu tabuleen leen lor di leen teg ay daan yoo leen xañ li nga xamante ne ñu denc keneen li tazhabu ngir yéen ngeen yóbbu daal li ngeen bëgg daal mooy li ngeen ko jox jox can ngeen jël ko lu mooy ngeen nangu fexe li ma li mu jote joxe can ngeen daal di fexe daal mu delloo leen ko li tazhabu ngir ngeen yóbbu yóbbu bi bandi ci leen ma ataytumuhun fexe daal yéen can ga ngeen leen joxoon ngeen denc ab faam yéen neexatu leen léegi nag ngeen téye ko fi yaa di ko lor ngir rek moom mu daal di leen jox li nga xamante ne nii mooy can ga ngeen ko joxoon wala mu am lu mu ci delloo illaa lu dul an yaati na ñoom ñu dikke bi faaxisatin ci njombutéef mu bayyi na boo xamante ne bu leer la mooy nga xamante ni bu nee nag dañoo nekk ñoo xamante ni dañoo defuk ci zina nuy ak njaaloo wala ñu def loo xamante ne nii mooy di féttéerlu déggalatuñ seen boroom kër bëggatuñoo nekk ci sëy bi jógewuñ ci ba lu nekk lu ñaaw lu nañu def ko mu ne lu dul loolu nag mu ne waashiruhunna na nga nekk na ngeen dund ak ñoom de yoom jigéen ñi bil ma'ruf seen soxna yi ci njekk fa in karihtumuhun bu dee nag dangeen a dem dencoon leen dem ba ci biir daal di daal bëggatu leen ngeen leen bëggatu ngeen leen woon fa asa amaana an takrahu ngeen bañ benn mbir wa yaj'al allahu fi xayran kathiran man ngeen a bañ benn mbir ndeke bañ ga ngeen leen bañ ndekete yoo de borom bi def na ci ñoom yiw yoo xamante ne nii yu bare bari la aaya bii ku mel ni al imaamul buxaari rahmatullahi alayhi dafa solo ci mawlaana abdallahi ibnu abbaasir radiyallahu anhuma mu ne gaa yi niñ doon def ñoom waa si ñoom yéeféer yi mooy ne bu dee moo mooy ne moo moo ñu woy ngëm yàlla yi sax noonu lañ doon def début bi mooy nit ki boo xamee ne dangaa amoon koo xamante ne nii ca loolu mooy noonu lañu doon doxale bu kenn faatu woon <clears throat> nga am góor goo xamante ne nii dafa am soxna daal di moom góor gi mu faatu léegi nag ñi nga xam ne ñooy ñooy awliyaa yi mooy ñi nga xam ne ñooy kilifaayu waa ji gaañu ñoom ñoom ñoom ñoom ñoo ginoon a yey ci soxnaam voilà bu leen soobee ñoom ñooñu ñoom ku leen soob ci ñoom ci ñoom ku mu soob ci ñoom ñu daal di denc ndaw si bu leen soobee ñu del ko may ko keneen mooy ndaw si moom kenn du xool ndax moom neex naam neexu koog déedéet mooy daal kilifa ya jëkkëram ji yi di gaañu ñoom ñooy xool bu leen neexee ñoom ci seen biir am ko ko denc walla boog ñoom ñu jël ko may ko waaye nag bu leen soobee ñoom ñu téye ko ne duñu ko may kenn lañ ko dul may ne loom ñoom ñoo gën a yey ci ndaw si ko waa këram ga nga xam ne ñoo ko jur suñu boroom nag wàcce laay bii amanu yéen ñi gëm yàlla loon ngeen di doxale du noonu de teggi naa ko léegi laa yaxillu lakum lool daganul ngeen koy def an tarihu nisaa karha ngeen di donn jigéen ñi ci force noonu ba daal bu leen neexee daal ngeen denc leen bu leen neexee ngeen may leen bu leen neexee ngeen téye leen fii te dara yéen bo leen lan la mooy te ñoom jëkkëram rek ni moo bokk ak yéen gaa gaañu léegi yéen ngeen bëgg am droit yooyu yëpp ci moom loolu amul kon nag loolu amatul de bu ko fi kenn doxalee ci suñu boroom na wa in aradtum istibdaala zawjin makaana zawj mu ne wa in arabtum wa in aradtum bu dee ne da ngeen a namm ta wala da ngeen a soppu istibdaala zawjin mooy ki nga xamante ne nii daa am soxna yu bari nga xam ne daa ñëw ba am li nga xamante ne nii mooy daa am ñeenti soxna par exemple mu bëgg a échanger soppi gi nga xamante ne mooy kenn ki ci keneen makaana zawjin denc keneen ndax àgg na foo xamante ne nii ah moom sawaay mënatu fee nekk di takk lu ëpp ñeent par exemple kooku moom ni muy def léegi nag mooy bu bëgg keneen te ñeent la am léegi nu muy def mu ne bu dee loolu ngeen bëgg mu ne wa aataytum fekk ngeen jox ihdaahunna kenn ci seen soxna yoo yële qintaara muy alal ju bare bare bare bare muy loo xamante ne nii can la woon ngeen joxoon ko can ju bari fala taaxudu minhu shay'a bu leen ñëw nag ne bon yow mi fase ci kenn ba pare bëgg moom mu delloo la lenn ci can gi wala mu delloo la can gi suñu boroom ne bu leen jël ci moom ci loolu dalal jooju dara dara dara ataxudunahu ndax da koy jël buhtaanante loolu moom bés bu ngeen ko jëlee mooy day nekk ndax da jël mu nekk buhtaanan ak tooñ am doom tooñ bu garaaw wa isman ak bàkkaar mu bii naa boo xam ne bu leer leer lay doon bu booba mu ne wa kayfa taxudunahu mu ana naka ngeen di jëli alal joo jële am lu ngeen ciy jël ca can nga ngeen leen joxoon même bu dee bari na waqat fekk na afda ba'dukum ila ba'd mooy lenn ci ñeen di ku nekk di nay bànneexu ca keneen ka mooy ne sëy dox na seen diggante ba pare mooy li nga xamante ne sëy direct dox na seen diggante ngeen nekkoon noonu nekkoon ay couple doon sëy ba sëy bu leer ba pare yéen ngeen ñëw daal ba bëgg a fase ndaw si léegi kenn ci ñoom léegi nga bëgg jëlaat li nga xam ne mooy ci can gi nga am loo ci jël mu ne nan ngeen di defe te lii xewoon seen bi diggante na miin koom tanak jég sax soxna yooyu jëloon nañ ci yéen misaaqan muy li nga xam ne kóllëre ghaliza goo xam ne bu dëgër dëgër la muy baatu mariage baatu maye gi nga xam ne moo leen boole ak li nga xamante ne dëkkal ak yore yi nga xamante ne moom nga ko waroon a yore li nga xam ne bil ma'ruf ci njekk bil ma'ruf nag mooy ci njekk boobu bil ma'ruf loolu li gën a dëgër mooy li nga xamante ne nii ci urfu la tegu mooy ne daal dëkk bu ne gox bu ne benn dëkk sax mën nañ ne comme senegal waaye loolu mën naa am ki jigéen gi nekk Dakar ak jigéen gi nga xam ne daa nekk fee ca Koumpentoum ñoom niñ leen di yore wala ñoom la ñuy laaj mën naa ba ñëw wute waaye wala village bu jigéen bi nekk ci village bi ak jigéen bi nekk ci réewum taax mi man alhamdulilah man nañoo bañ a wute ay bëgg-bëgg man nañoo wute ay bëgg-bëgg même bu dee ne même réew mi lañ nekk moo tax loolu ñëw naan ñépp lii lañ leen di jox ngir jigéen ci lii loolu mooy lim gën bu aaju tax tax lim gën a tegu mooy ci wàllu aada mooy ci wàllu urfu boobu li nga xam ne mooy dañuy xool gox boobu daal nan nañuy xam ne mooy nii moom ku ko yore sa soxna ku ko yore sa soxna ñu xam ne yow yor nga ko yor bu baax lool kese doy na voilà loolu la moo tax nag duñ ñëw ne voilà comme que Ndakaaru moom quinze mille francs par jour jox léegi nag kon yow nag fii nii fo <coughs> fii ci village bii foog nga koy jox quinze mille francs tous jours déedéet mbir yu mooy bil ma'ruf kese la tegu kon nag suñu boroom ne wa kayfa ta'khudunahu naka ngeen di jële dara ci can gi ngeen leen joxoon ba'dukum ila ba'd te leen ci yéen daal di ngeen ku nekk daal di nay bànneexu ca keneen ke sëy ngeen waaxal na minkum te soxna yi jëloon nañ ci yéen mithaqan ghaliza mooy li nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy mooy mooy daa nekk kóllëre goo xamante ne nii gu dëgër a dëgër la mooy li leen boole woon ci sëy ak li nga xamante ne nii kóllëre ak borom bi tabaraka wa la ak yooyu yépp nga xamante ne nii jëloon nañ ko ci yéen mu ne wala tankihu kon nag te bu leen takkati nag maa li nga xamante ne nii lii mu ngi tere façon yi nga xamante ne nii moom jigéen ñi nga xam ne nit ki moom góor ki c'est haram manu leen a takk mu ne kon wala tankihu bu leen takk de maa li nga xamante ne nii nakaha mooy ña nga xam ne moom jigéen goo xam ne dal dinay di koy ja jot a takk aba ukum yi nga xamante ne nii mooy seen baay yi min annisaai ci jigéen ñi illaa maa qad salaf lu dul li nga xam ne moo jiitu woon innahu dëgg-dëgg jëf jooju kaana nekkoon na de faaxisatan moo xam ne ak gënnuk topp la ak jombutéef la wa maqtan ak loo xamante ne day day day sababal day waral li nga xamante ne mooy sànjum borom bi tabaaraka wa taala wa saa sabila te nekk na yoon woo xam ne wu yiis la comme doxalin lii mooy lan mooy arab yi ñoom bokkoon na ci waa si ni nga xam ne arab yi ñoon lañ doon doxale mooy ne ñoom nit bu doon daa am jigéen joo xam ne seen baay da koo masoon a takk ñoom bu boobaa ñoom après bu seen baay gaañoo wala seen baay bàyyi ko ñoom dañ koy mën a dencaat sans problème quoi mooy ñu naan kee moom ki mu denc mooy soxnaay baayam ja ah diw de moo dentoon soxnaay baayam ja ñoom loolu dañ ko doon def léegi nag suñu boroom tabaaraka wa taala ne leen nag déedéet loolu nag man la nekk loolu nag loolu ndax xaraamal ne loolu moom bu leen ko defati de illaa ma qad salaf lu dul li jiitu woon ndax doon ngeen ko def lu loi bi rétroactive duñ ne ña ko jotoon a def yéen defoon ngeen ko ba mu jeex léegi yéen yéen kaay leen déedéet mais loolu mooy da mooy ne loolu amatul voilà mooy ku ko fi defati ak ku ko defoon da ngay tas affaire bi voilà mu ngi noonu kon wala tan ke xu kon léegi nag dugg na nag ci beneen façon yoo xamante ne nii yu mu xaraamal ci wàllu takk yoo xamante ne nii moom góor gi manu leen takk mu ne xurrimat daal di nañuy xaraamal aleykum ci seen kaw ummahatukum seen ndey yi wa banatukum mooy góor gi yéen góor yi fa xaraamal ne ngeen di denc ci sëy li nga xamante ne mooy seen yaay yi wa banatukum seen doom yu jigéen yi tamit mënoo ngeen leen a takk nit manula am doom ji jigéen ba pare naan da koy takk waaxawaatukum ak li nga xamante ne nii mooy seen sœur yi léegi wa banaatukum bële benn affaire daa am benn mes benn masala mooy waa mais attention parce que wa banaatukum léegi mais waa ji nga xamante ne nii moom daa am doomu njaaloo mooy doomu njaaloo la charia reconnaître ko du lool nga waxoon du waxoon nga ko fan yee bi ngay tënk ci miraas mi ma ne la ah, kay baal ma waxal la ñi waxoon ne woon alwaladu lil firaash walil aahiri alxajar alwaladu doom lil firaash ci lal foofee lay juddoo de walil aahiri kaankaa ki bëtt mbaar daal di ñëw àgg ci soxna si te moom ju moom nekkul ku ko takkoon kooku bu ñëwee di réclamer di laaj dara ay xaar lañ koy dóor te moom lañ koy log-logal de kon nag mu ngi noonu la nga ne ma waaw léegi bu dee ne yow d'accord nañ yow hadi hadisatu xew-xewu Abd ibn Zama mooy waxoon nga ne radiyallahu anhu këne doom jëm doon xëccoog Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas te mu juddoo woon ci lalub Zam'a ndax s ndax jaamub Zam'a di baayu Abd tey baayu yaay Sawda bint Zam'a radiyallahu anhuma du moo leen juróon ma ne waaw mooy mooy ci moom la ko atteloon léegi doom ji nga ne ma daa niroo woon ak lool magu Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ma ne la waaw léegi nga ne ma waa doomu njaaloo jooju buñ defee comme ay test ADN wala boobu rek nga xam ne kii li muy nirool kee la ma lay sa sa charia waxul ne du moom doom dane doom bu jaar yoon lay wax voilà kon nag loolu la léegi nag nga ne ma waa léegi kon waa ji nga xam ne moom daa am doomu njaaloo comme que sharia ko waa kon kooku xanaa ko mën a takk ma ne la loolu tegal foofu ci sa loxo sa laaj boo bëlee ba jotaay bii ñu daal di ciy dugg ndax li alquran ne bu leen takk hurrimat alaykum xaraamal di seen kaw seen yaay yi wa banaatukum ak seen doom yu jigéen yi kële est ce que dañ koy considérer doomu njaaloo gi bu dee ne xam nañ ne moom test yi wane na moom mii la ko jur waaye sharia reconnaître ko ndax kooku mën na koo takk wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun